imaamu <laughs> Nawawi Nawawi la ko waxee ne la mais bon <laughs> mais bon loolu <laughs> ñëpp ànduñu ci moom ah. parce que am na ci bon riwaayu xadiis yoo xam ne ñëw na di ko moom nee bon yooyu dafa tay waaw kon nag bid'a la mais bon loolu euh, am na ñu ko wéral ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim waaw te loolu euh, par exemple ñëw na ci xadiis Seydina Wa'il ibn Hujr rahimahu radiyallahu ta'ala anhu al imaam Abu Daawud moo ko solo ci sunanam eh, <laughs> naka noonu al imaam Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu jëlee nañ ko tamit ci moom loo xam ne da ko yëkkati ba ci Yonent sallallahu alayhi wasallam ak loo xam ne ci moom la la yem ak ci xadiis Seydina Ammaar ibn Yaasir boo xam ne eh, ci moom la yem moo tax. Eh, <laughs> li al imam an-Nawawi wax noonu noo bari bon am ñu bari ñoo xam dañ ne non non pourquoi mu ne bina la moom bon <laughs> man na juge na hadis bi dafa hadis yi mu jàpp dafa daif mais euh, non am nañu ko wéral voilà euh, kon loolu <laughs> loolu lu am am solo la quoi <laughs> te loolu ku mel ni par exemple euh, boroom kii ibnu daqiq al-Iid rahimahullahu taala ci al ilmaam euh, saxal na affaire boobu waaw ba pare ne lool imaam Abu Daawud moo ko solo na ko mel al imaam al-Haafiz ibn Abdil Haadi rahimahullah ñoo moom itam saxal na ko na euh, euh, al-Haafiz ibn Hajar voilà moom itam saxal na ci Buluughul Maraam <laughs> Abdullah <laughs> ba pare ne loolu <laughs> mooy le fait dàq ne loolu amul loolu lu xaw a <laughs> yéeme la ne bidaa la mooy loolu lu am solo la waaw même bu dee ne bon euh, yonent bari saa saa mën nañ ne def moom saxaaba yi solo nañ ko jële nañ ko ci moom voilà loolu euh, mooy ne li nga xamante ne nii dàq ko complètement euh, day xaw yéeme lool waaw waaw te bokk na ci boroom xam-xam yi nga xam ne ñoo saxal loolu ñoom noonu doon doon ko def mu ko melal al Aswad ibn Yazid an-Nakha'i rahimahullah euh, euh, euh, ak ak Ibrahim an-Nakha'i rahmatullah alayhima moom dane woon dama koy wax di ko wax ci ndànk waaw kon te am na ci lenn ci mbooloo ci Shafi'i yi sax yi nga xam ne Imam An-Nawawi ci ñoom la bokk ñoo xam ne ñoom dañ koo sopp kon loolu la Euh, euh, te imaam Abu Dawud bi mu ko soloy ci Wa'il ibn Hujr dane man euh, julli naa ak Yonent bi alayhi salaatu wa salaam fa kaana yusallimu an yaminihi wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh wa an shimaalihi assalaamu alaykum wa rahmatullah voilà julli naa ak Yonent bi alayhi salaatu wa salaam doon na assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ci ndeyjooram wa assalaamu alaykum wa rahmatullah fi nga xamante ne nii mooy ci càmmoñam waaw loolu mën nañ ne lële la ginoon sax li Seydina suñu xadiis bi wax euh, Jaabir ibn Samura euh, loolu la ginoon sax waaye euh, ki wa barakaatuhu moom <laughs> bitaas loolu day xaw a mettee wax wallahu taala alam bon nag bu gën a gudd lii ñu ci wax waaye bon c'était juste pour souligner que ne imaamu Nawawi loolu mu wax ne bidaa la <laughs> loolu euh, du euh, loo xamante ne nii lu ñu bari ànd ak moom voilà kon loolu euh, lu am am solo la quoi nañ ci bàyyi xel <laughs> lu am am solo la wallahu taala alam te ci imam ibnu Mas'ud ci boppam pour jeexal côté bi al imam Abdurrazzaq as-San'ani rahimahullah solo na ci sanad boo xamante ne bu wér la ba ci moom Euh, euh, euh, Abu Ubayda bon ne moom Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu moom kaana yusallimu doon na sëlmal ci ndejooram naan assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu ak ci càmmoñam mu ne assalaamu alaykum wa rahmatullahi ba pare di ko wax ci kaw waaw nit ñi dégg ko kon loolu la même bu dee ne bon càllale bi c'est vrai que Euh, bon bu Wa'il ibn Hujr bi ñu wax voilà Xusayf bon am na wax parce que Abdurrazzaq ci Ma'mar la ko jële mu jële ko ci Xusayf am na wax voilà euh, saduqun sayyi'ul hifz la borom Taqrib at-Tahdhib wax ku dëggu la waaye ku ñaawul ak euh, ku xaw am problème ci mokkal la voilà loolu lu ama am solo te Abu Ubayda jëlewul ci baayam dëgg-dëgg mooy lii bu dee côté bii mën nañ ko nangul Imaamu Nawawi mais hadiisu Wa'il ibn Hujr bi Euh, loolu lu ama am loolu wér na te euh, asar biñ jële ci euh, Ammar Seydina Ammar ibn Yaasir loolu Abdurrazzaq moo ko solo tamit ci moom la yem kon loolu daal lu ama am solo la te góor gi nekk ci càllale bi ñëw ba ci Seydina Ammar boobu wér na voilà que Seydina Ammar da doon nekkoon na koo xam ne yusallimu an yaminihi naan assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa an yasaarihi mithla zalik da ko doon def ci càmmoñ ci ndejooram ak ci càmmoñam naka noonu kon lii lépp c'est juste pour dire que euh, bon euh, balayer d'un revers de main <laughs> léeg-léeg ba pare tudd ko bid'a day xaw a njàng wallahu ta'ala alam kon gis nañ taslimatay ni am na taslimatun wahida tamit am na voilà comme li sayyidatu Aïsha wax euh, ne euh, yonent bi alayhi salatu wassalam kaana yusallimu fi salaati taslimatan wahida tilqaa wajhihi yumiilu ila shaqi al ayman qalilan te xadis boobu al imam at-Tirmidhi moo ko soloo ci sanad boo xam ne bu wér la voilà mun na yonent bi alayhi salaatu wa salaam nekkoon na bu doon sëlmal da doon sëlmal ci benn sëlmal assalaamu alaykum moo tax Maliki yi rahmatullahi alayhi loolu mooy seen mazhab par exemple ñoom loolu mooy seen mazhab to ne assalaamu alaykum voilà <laughs> yan noonu waaw boo koy def nag xaw a da xaw a mel ni ku xaw a sa bopp mel ni kuy jëm moom lay wax nii eh, ci kanam tuuti mais jëmaale ci eh, léegi jëm ci ndejoor bi voilà def ko benn yoon yamilu ila shaqil ayman moo tax tilqa wajhi ñoom hadis bi ñoom lañ jàpp ñoom maalikee yi rahmatullah alayhi moo tax boo leen kiiwee en général naan as dañuy kii tashahhud ba assalaamu alaykum voilà yëgatiwaale boobu bi ci kanam bu ñuy wax salaamaaleykum après daal di gestu ci bi voilà loolu tamit mbir la moo xam ne eh, buñ jàpp ne mooy loolu dafa saxa ah. voilà mooy de toute façon boroom xam-xam yi la <laughs> yii nii yëpp <laughs> am na léegi nag daa gën a siiw dëgg la mooy asalaamualeykum wa rahmatullah comme ni mu siiwee ci xadis yi mais tekkiwul na yee eh, du ay xadis du dara ay ay wala xadis la yoo xam ne dara wéru ci si wér nañu voilà loolu loolu wér nañu quoi voilà kon loolu euh, lu am am solo la waaw euh, léegi nag yi yem assalaamu alaykum ak wa loolu lépp euh, day wane ne yooyu tamit sax nañu te yeneen saa saam def na leen voilà loolu tamit nañ ci bàyyi xel quoi voilà bul ne lii wa gën a siiw moom laa gën a dégg saay moom bizarre quoi déggal moom muñ pare ci tulli ji ne rek assalaamu alaykum la mais <laughs> c'est quoi le souci <laughs> hein kon loolu nañ ci bàyyi xel voilà <laughs> nañu ci bàyyi xel quoi allahu taala alam léegi am na euh, euh, euh, kon masala bi bon ñoon sax jaruloon taxaw mooy moo tax boroom xam-xam yi nag bon ñi ëpp dañu ne mbir mi de toute façon boo nee assalaamu alaykum benn yoon doy loolu mooy def nga farata bi waaw loolu moom farata la loolu mooy farata pour pare ci julli léegi ñaareel bi dañ koo sopp loolu mooy waxu waa jumhurul ulama voilà mooy jumhurul ulama loolu la ñu wax euh, sauf que bon masala bi it xaw ma sax dañ ci waroon a taxaw ku mel ni al hanafiya yi rahmatullah alayhim <laughs> ñoom ñu ne non non non taslimatayni mooy benn kese moom non non lépp lu la génne ci julli mooy yow boo toogee di tasahul bu dee lu la ci génne la xam ne fa dëgg la da ne bu dee yaa ko tànn la ci génne boo xam da naan wala nga mooy nga julli ba pare ñeenti rakka nga julli ba ñeenti rakka nga toog di tashahhud boo paree soit nga jóg lépp loo xam ne daal da lay génn ci kii bi man nga ko def waaw bu dee da ngay jóg jekk rek jóg sans que asalaamaaleykum ah ne si <laughs> mais <laughs> waaw ñoom loolu mooy seen mazhab sauf que saahibahu muy al imam Abu Yusuf ak al imam euh, Muhammad ibn Hasan al-Shaybani ñoom dañ ne non moo xam waa ji moo ko tànn wala tànn ko mooy moom moo def comme bi mu tasahudee pare mu wala mu jël benn kaas bu newoon ci wetam naan xam nga loolu moo ko tànn léegi moo ko ñàkk tànn bi mooy lan mooy par exemple bu bëree daa tasahud ba pare tojal ñu ne pare na loolu génn na ci. <laughs> waaw waaw non kooku génn na ci pare na waaw loolu mooy mazhab euh, ñowe moom sa euh, saahibahu ñoom loolu la xam ne don am na dox imaam bi euh, ci li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy kii li mu wax noon ne il faut mu nekk waa ji moo ko tànn waaw waaw est que waa ji moo ko tànn wala déet waaw te ñoom bon dañuy solo dañuy euh, seen lool nag ñu ngi bon hadith la yoo xam ne wax dëgg à vrai dire euh, wérul parce que ci al ifriqi la jaar te al ifriqi moom <laughs> moom wérul voilà <laughs> Abdurrahman ibn An'am al ifriqi mooy loolu wérul du tout voilà te tamit lu ñuy nettali ci euh, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu mais Ibn Mas'ud comme li imam Ibn Abdil kii wax al imam Ibn al Arabi ne non moom. non daa am lu mu bëggoon a leeral waaw moo tax mu defe woon lu gaa yi foog na loolu la wax mais déedéet mooy génn ci noo ci mën a génne mais ak na nga xam ne na nga ci dugge woon mooy ndax yoneen saa salaam moo ne tahli euh, tahrimuhu at at at tahli mooy at tahlim at tahlil wa allahu akbar ah, waaye tahliluhu lay tax lay xaraamal lépp loo xam ne lu ñu def ci julli la mooy allahu akbar la koy la la lay la la koy dindi nag nga xam ne yow léegi day dagan nga def leneen lu wuteeg julli ji mooy ak taslim te loolu moom euh, loolu day wane ne loolu euh, de toute façon loolu mooy li gën dëgg euh, pas da ngay ñëw toog ba ba mu neex la après ah boo jekkee lu ko génn lu la lu ko tojit baax na déedéet déedéet affaire bi wallahu taala alam c'est pas ça mooy affaire bi da ngay ndax en fait loolu parce que hadis bi ñu nekk bu sëy Jaabir bi ibn Sabr radiyallahu anhu dafa am ci ñoom ñoo xam ne ci Hanafiya yi dañ ne voilà non seulement lii <laughs> xam nga dana yoneen saa saam dana leen euh, loolu nañ ci pare fii sax li ñuy wax di yo pare mooy yooyu kon li gën a dëgër mooy ne non julli boo ci nee nii la ciy génne li yoneen saa sala wax kon mooy da nga naan asalaamualeykum minimum wala asalaamualeykum wa rahmatullah ak wala assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu am na loolu mooy li nga xam ne mooy dëgg waaye kanta li nga xamante ne nii moom la eh, ñële xanafiyey rahmatullah alayhim bi wax ne moo noo ci génne baax na eh, loolu eh, insha allahu taala loolu gënul a dëgër voilà waaw loolu moom gënul a dëgër du tout du tout du tout te say nam lu maçon ci boppam jële nañ ci moom mu ne ah non non loo xam ne dane euh, comme waa jumhur euh, asalaamualeykum ngay jeexale wa rahmatullah kon loolu te gis nañ wa barakaatuhu moom da ko doon wax saxee na ci moom kon loolu lu ama am solo la quoi loolu am na nag lii nag masala bu gën a gudd boo xamante ne comme biñ génn léegi euh, waaye loolu dëgërul du tout voilà loolu moom lay sa bi dëgër quoi <laughs> waaw waaw loolu al imaam at-Tirmidhi moo moo ko solo bu euh, euh, euh, al bi mais loolu dëgër waaw loolu dëgërul du tout ne ila ahdatha ar-rajul wa qad fi aaxiri salaatihi qabla an yusallim faqad jaazat salaatuhu na ko noonu al imaam Abu Daawud ko bu nit ki tojalee fekk mu ngi toogoon ci julleem ci bu mujj bi laata muy sëlmal. Euh, loolu julleem baax na mais loolu laysa bi dëgër al-Ifriqi wax nañ la ko sànq laysa bi dëgër loolu lu ama ama am solo la quoi voilà <laughs> waaw moolu mënuñu ko jàpp ba yi nga xam ne moom bàyyi li nga xam ne daa leer nañ yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy jàngale xamala ko tahrimu at-takbir at-takbir ma tahlil san tahlil la non tahlil mooy la ilaha illa allah non <laughs> wa tahliluha taslim waaw mu ngi noonu xam ne ñoom ah, waa sunan yi al arba ñoo ko solo ba mu des al imaam an na ko noonu al imaamu Ahmad solo na ko nga xamante ne xadiis la bu wér boo dajalee yoon yi loolu daal lu am solo la ah, ah, loolu mooy li nga xam ne fokk salaam am assalaamu alaykum moo tax kunna eh, Seydina Jaabir radiyallahu ta'ala anhu ñun dañoo ne woon ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam <laughs> eh, Eh, di eh, def di taslim bu ñuy wax eh, di di def asalaamaaleykum yi di yëkkati waale suñu loxo di def mu ne ñu waay maali araakum lu tax ma gis leen ah ngeen di def yi ngeen mel ni comme ay geenu fas yooyu fas yooyu nga xam ne ñu yëngal seen gen yi gauche ak droite comme mooy ndax loolu la nit ki buy génn ci julli ji di def noonu nga xam ne dafa tas affaire bu ak siiw asalaamaaleykum wëlbati sa loxo bi ndejoor wasalaamaaleykum beneen côté bi wëlbati sa loxo bi beneen loolu mooy comme ni fas wi di dóore geen bi di da laa yëngale geen bi di ndejoor ak càmmoñ kon loolu lu am am solo la kon loolu euh, nañ ci bàyyi xel léegi xadis bi li ñu bëggoon wax sànq mooy lenn ci xanafiya yi dañu ne li yonent saa salaam ne euh, euh, léegi maa li araakum rafi'i ay ah ngeen mel ni aznaa bi xaylin shumsin bu ah, uskunu fi salaa dal leen lu tax ma gis ngeen di yëngal leen di euh, euh, euh, yëngal seen loxo yi di di junj seen loxo yi di ko yëngal noonu di def yu bari yooyu comme si ngeen mel ni fas geenu fas yooyu fas yooyu nga xam ne dañoo bujote <laughs> dal leen ci julli am ñoo xam ne dañu ne waaw kay lii nag dañ ciy jànge beneen affaire parce que am na beneen masala boo xamante ne nii Eh, ñoom dañ ne hadis bi da koy da koy leeral da loolu day wane ne loolu loolu duñu ko def <laughs> mooy adamu mashru'iyyati raf'il yadayni fi ghayri halati al mooy eh, eh, xam nga booy julli booy tàmbali boo ne allahu akbar da nga loxo yi léegi ñoom dañ ne boobu kese te loolu mooy mazhabu mooy siiw ci mazhabu maliki yi rahmatullah alayhi mooy boo ne akbar yëkkati sa loxo jeex yow intiqalaat yi mooy booy taxu di jóge ci comme tari ba pare wararu ko allahu akbar boo koy wax doo yëkkati waat sa loxo waaw comme ni nga xam ne noonu la ko ñi ci des di waxe ñoom ñu ne non non non <laughs> Hanafiya yi nag rahmatullah dafa am ñoo xam ne dañoo tegtaloo ci hadith bi bu Seydina Jaabir ibn Samura bi nee na saa salaam kon da leen ne bu leen def lu di yëkkati seen kii mel ni geenu fas yooyu di yëngatu rek dal leen ki ci julli usbutu fi salaa waaw <laughs> ba pare xam nga xadiisu euh, Seydina Jaabir bi le fait que ñu leen uskunu fi salaa euh, euh, loolu ñu ne loolu kon day wane ne kon loolu waruñu ko ne waaw <laughs> waaye loolu dese naa dëgër quoi moo tax al imaamul Buxaari rahimahullah ci ci yoon bu ndaw boobu mu def juz'u raf'il yadayni mu ne képp koo xamante nii. dafa tegtaloo xadiis naa Jaabir ibn Samura radiyallahu anhu ci tere bu leen yonent bi alayhi salaatu salaam tere ñuy def noonu seen loxo yi bu ñuy sëlmal nga ne loolu day wane ne hmm, yow booy rukkoo doo yëkkati say loxo comme allahu akbar mooy intiqaalaat yi booy toxu noonu mu ne kooku moom fa laysa lahu hazzun min al-ilm <laughs> Imaamul Buxaari képp ko tegtaloo ci xadiis Jaabir bi moom kooku amul cër xam-xam <laughs> xanaa yi xanaa yi xanaa yi nag affaire bi euh, dégloowulu leen quoi <laughs> imaamul Buxaari nee na gaa yi wane ku fi wax lii moom amoo cër ci xam waaw ndax laa xilaafa fiihi annahu innamaa kaana fii haali tashahhud waaw te loolu al imaam al haafiz ibn Hajar moo taxal waxu imaamul <laughs> Buxaari bi ci Talxiisul Hadiis <laughs> waaw te téere boo boo demee di ko ko gis euh, euh, taxawoon nañ ci ci téere boobu ci Riyaad bi nii voilà am na luñ ci doon gis euh, doon ci <laughs> taxaw bu dee yaa ngi vatliku yaa vay <laughs> mu ne ndax loolu dafa leer non xadis say naa Jaabir ibn Samura bi dafa leer ne loolu li muy wax mooy ñi nga xamante ne ñoo ci te ñun gis nañ taxriij bi gis na ñett yim ci wax yépp ñetti façon yi ñu ko ëddi comme que ñoo ko digge woon ci taxriij bi dañoo ñëwoon mujj ne nañ ko wax gis nañ ko léegi jarul ci jaara mu ne kon nag affaire bi lii la ko wax voilà <laughs> lii la <laughs> waaw waaw bu dee bon ku mel ni euh, boroom nasbu raaya bi al imaam az-Zaylai euh, al-Hanafi rahimahullah euh, fexe na utal ngànt <laughs> seen mbokkam yi wax loolu ah <laughs> mooy beneen mooy beneen biñ gis ci hadith Seydina Samura bi biñ koy gis mu ne fexe na daal utal leen ngànt waaw ne boo amaana ñun euh, euh, seen boroom xam-xam yi lii wa taxoon ñu wax ko ah, waaw te euh, fii lañ ko teg mais wax dëgg yàlla dangay gis ne affaire bi tegtaloo bi des na quoi waaw waaw parce que moom da ne mën nañu ne ñaari xadiis yooyu le fait que Jaabir ne xam nga am nañ benn riwaay boo xam ne da ne kunna idaa naa xalfa an-nabi sallallahu alayhi wasallam buñ julli woon ci yonent bi alayhi salaam euh, euh, dañ doon dañ doon euh, kii yëngal dañ doon dañ doon asalaamaaleykum di yëngal suñu loxo yi léegi nag yonent bi alayhi salaam di ko di ko wëlbati quoi moom la naan yuumi u voilà yonent saa salaam bi ñu leen gisee mu ne leen lan moo tax ngeen di kenn ci yéen di def lool. léegi pour gën a simple mbir mi nga gën a comprendre wax nañ ko léegi mais xoolal li sëy naa. Jaabir ibn Samura wax ñu waxaat ko léegi bu ko defee mu jeex mu ne Seydina Jaabir da ne yeneen saa salaam xaraja alaynaa rasuulullah sallallahu alayhi wasallam fa qaala mooy suñu xadis maa lii araakum raafi'a aydiikum ka'annaa adnaabu xaylin shumsin uskunu fi salaat loolu benn beneen bi eh, muy eh, eh, bi jaar ci bi mu ne haddathanii bon mooy bi nga xam ne Ubaydillah ibn buñ jóge léegi ki ko jëloon gisoon nañ ko sax mooy Tamiim ibn Tarafa léegi nag moo ko jëlee ci Seydina Jaabir beneen bi bi ci imaam muslim teg rëkk mooy Ubaydillah ibn al-Qibtiyya moo ko jëlee ci Jaabir ibn Samura mu ne kunna idha sallayna ma rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qulna assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah wa ashara bi yadihi ila al-janibayn waaw dañ doon wax bu ñu julliwoon ak yonent bi alayhi salaam eh, dañ doon wax assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah après bu junju ak loxoom ci ñaari côté yi voilà mooy buy génn ci jul assalamu alaykum fa qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala wa tumi'una bi aydikum ka aznaabi ka annaha aznaabu xaylin shums innama yakfi ahadukum ahadakum an yada'a yadahu ala fakhidhihi thumma yusallimu ala euh, akhihi euh, man ala yaminihi wa shimalihi loolu gën nañ ko sànk beneen bi bi mujj <laughs> Ubaydillah ibn Furat Jaabir ibn Samura mu ne radiyallahu anhu julli naa ak Yonent sallallahu alayhi wa sallam fa kunna idha sallamna qulna bi aydina assalamu alaykum assalaamu alaykum fa nadara ilayna fa qaala ma sha'nukum tushiruuna bi aydikum ka annaha adnaabu xaylin shums ida sallama ahadukum falyaltafit ila saahibi wala yumiu bi yadihi léegi lii nii la imaamul Buxaari di wax moo tax imaamul Buxaari ni képp ku ne lii nii hadis bii nii uskunu fi salaat ba xam nga ne ko dee yone saa sal lu na ngeen def li uskunu nga ne loolu mu leen eh, yëngal loxo boobu ñu doon def di ko di ko mooy Euh, ci euh, intiqalaat yi euh, allahu akbar yi di wàcc boo nee boo boo taree ba pare ak boo ruqooee di wàcc yooyu ndaye loolu nga bëgg ko dugal foofu mooy yow amoo cër ci xam-xam voilà yow non kooku moom amul cër ci xam-xam <laughs> bon <laughs> c'est vrai que wax ji c'est dur mais <laughs> bon az-Zayla'i daal nee na ah amaana aji wax mu ne amaana ñaari xadiis yi benn bi day day day day beneen bi dalaa bëgg a wax mooy niñ ko ëndee rangale ko noonu bu njëkk bi njëkk wax beneen bi da koy tafsir voilà kon uskunu fi boobu mu ne ki nga xam ne bu boobaa ki nga xam ne day yëkkati loxoom yi di di di di di di di di di asalaamaaleykum di yëngal loxo yi mooy di ko wëndeel di ko tourner noonu kooku duñ ko wax uskun fi waaw ki ñuy wax uskun fi mooy ki nga xamante ne moo koy yëkkati bu nekkee ci biir julli ji di wàccaka yooyu waaw te mooy xaalatu ruku ak sujud ak yooyu mu ne lii mooy hada huwa zahir euh, euh, euh, mooy li feeñ te raawi bi rawaa hada fi waqtin kama shahadu kama shahadahu wa rawaa al-axar fi waqtin axar kama shahada mu ne raawi bi dafa solo leen li ci benn jamono comme ni mu ko su fekkee riwaaye waat beneen bi comme ni mu ko fekkee parce que en li bëgg wax yi al imaam az-Zaylai mooy benn bi dañ cee gis mu ne uskunu fi salaa loolu la bëgg a wax mooy bu njëkk bi ne leen lu tax ngeen def bi mais dal leen uskunu fi salaa waaw kon beneen bi mu ne leen nag bu leen def nii léegi mu ne kon bu leen def nii bële boobu moom la doon wax lañ doon def euh, di génn ci julli bi di yëngal seen loxo waaye uskunu fi salaa loolee ma euh, dana euh, xaraja alaynaa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ba pare mu gis ñu wa qaala maa li araakum rafi'i aydikum kanna aznabu xaylin shumsun uskunu fi lii nag la naan rafi'i aydikum xadis bii nii bu njëkk bi bi jaar ci tamim la ne loolu ba pare teg ci mooy kon ci biir julli ñi ñoom dañoo newoon doon yëkkati seen loxo bu ñuy bu ñuy bu ñuy bu ñuy déplacé wu yeneen saa sax nag ne lu tax ma gis leen ngeen di yëkkati seen loxo yi ah <laughs> waaw léegi nag mu ne beneen bi beneen bi parce que hadith bi ci tegu da leeral beneen version moom Seydina Jaabir dafa leeral ne boobu mooy bu ñu toogoon di tashahhud la mooy bi nga xam ne Ubaydillah ibn euh, euh, Qibtiya moom la doon wax ne kunna idha salayna ma rasulullah sallallahu qulna assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah ashara bi yadi ila janib ila janibay te fii nii ñoo ko fii nii nii yeneen saa sala waxu fi uskunu fi salat kon ñaari xadis yi yaa ngi comprendre ñaari xadis yi bokkuñ bee leneen lay wax loolu la imaam Az-Zaylai di fexe di wax nii <laughs> waaw moom la commencé moom la bëgg di wax nii ne bon amaat loolu la quoi mooy kon mbokkam yi foofu lañ teg wax jooju waaye moo tax imaamul Buxaari yi nag ne ku jël ñaari xadis yooyu def leen benn xadis la nga bëgg ko def ñaar ngir tere la naan lee day intiqaalaat yooyu mën na ne kooku amul cër ci xam-xam. <laughs> mais bon affaire bi dafa leer a leer a leer que ne lii nii moom de toute façon du benn du du ñaari xadis moo tax imam muslim rangale leen waaw rangale leen ñetti version yi ñëw ñëpp ñaar yu mujj yi dafa leer ne ci tasawuf la bee da rek dañoo gis raafi ay mais wan nañu raafi ay naa euh, euh, euh, ñu njëkkati maa ni araakum raafi ko xam nañ ban mooy bu ñu yéen ñu ñu li ndax paree guñu même bu ñuy jéem a salaam ak hatta loolu war a dal waroo nekk di tourner sa ci voilà <laughs> kon loolu te lool moo niroog lii fas ci def voilà fas day dóor geen gi benn côté gauche góor ko droit alors que ci intiqalaat kooku ngay wàcc rek allahu akbar wàcc kook nan la niroog loolu euh, moo tax loolu moom wax dëgg yàlla <laughs> mbir mi dafa leer daa am yoo xam ne moom jarul sax jàppale waaw moo tax euh, euh, as-Sindi nga xam ne moom Hanafi la rahmatullah euh, bon dafa ñëw ne non non non affaire yi daal saa <laughs> waaw mu ne gis nga bi mu ne ñun hadis bi ci tegu mooy deuxième version bi ñu gis sànq lool moo leeral bi njëkk way ah, waaw loolu moo leeral uskunu fi salaa bi waaw kon loolu la loolu dafa leer waaw <laughs> loolu leer na loolu lay wax. mooy liñ doon yëkkati buñ ñëw doon asalaamaaleykum loolu waaw kon loolu leer na quoi ba pare mu ne euh, loolu mënuñu ko tuddale ci rafu di booy booy booy sujjóot non booy rukkoo wala booy sujjóot allahu akbar boobu ngay defaat di yëkkati waa sa loxo mais du loolu parce que loolu qad sahha wa thabata ar-raf'u 'inda ar-ruku'i wa 'inda ar-raf'i minhu thubutan la maradda lahu fa yajibu hamlu hadha al-lafz ala khusus al-mawrudi tawfiqan wa daf'an lit ta'arud ah at-Tirmidhi nga xam ne Hanafi la ni ñoom ne bon affaire bi nag leen la hadith yi wane ne yoneen saa salaam da doon julli di bu doon Allahu akbar buy door a commencer ak buy wàcc naan Allahu akbar buy rukkoo ak yooyu loolu moom dafa sax sax na te na waaw que bu doon rukkoo ak bu doon yëkkati ko ci rukkoo yeeg yooyu loolu sax na loo xam ne kenn manu koo delloo loolu moom kenn manu koo delloo waaw. kon nag li war mënuñoo jël xadiis ba nga xam ne bu Seydina Jaabir bu ibnu Samura bii ñu nekk di wax beneen mbir boo xam ne leeral na ko te xadiis bi ci tegu nga xam ne ñoo teg ñoo takkaloo leeral ne boobu mooy bu ñuy génn ci tasawuf ñu bëgg a jël lool bëgg koo dugal fële ne euh, euh, léegi loolu lay wax alors léegi li sax fële nag lu ñu koy def que nee saa saa loolu la doon def nan la mën a teree loo ah non non non affaire bi daal ma ne mu ne li li nga xam ne moo li moo war mooy ma li ñu am fii ci hadith sayna Jaabir ibn Samura bi radiyallahu anhu mooy li mu wax leer na tënk na ko nekk loolu mooy bu ñu doon génn ci tasahud yi ni ñu doon wëlbatee seen loxo yi loolu moo gën loolu mooy li ràññeeku que nekk fii di woote naan walaa eh, eh, gis nga hadith yële di wax ne yeneen saa sax da ko doon def wuute na fii ndax fii da koo tere nee na leen uskunu fi salaat da leen gisoon rafin ay biir loolu mënoo jël loolu di ko boole ngir dàq loolu mooy dëgg voilà loolu mooy dëgg waaw loolu mooy dëgg <laughs> waaw waaw <laughs> te ñu ko bañee fii ne loolu loolu man da nekk ci julli ji nga kii mais bu dee ci julli ji nii takbiratul iid ñoom ñu ne loolu mën naa nekk <laughs> waaw tere bi uskunu fi salaa boobu bokku ci waaw ndax li koy wan beneen xadiis boo xam ne ñoom ci lañ sukkandikoo te loolu bon yooyu yëpp c'était juste pour wax ne xadis bi euh, lenn ca xanafiya yi buñ ci jéemee euh, rahmatullah alayhim wëlbatikoo ngir dàqale euh, sukkandikoo ngir dàqale loolu lay sa bi loolu moom wax dëgg yàlla du wax nag li imaamul Buxaari yi wax <laughs> ndax <laughs> loolu moom dañ ko koy bàyyee rahimahullah ay kàddoom waaye <laughs> ñun du ñu wax loolu mais gars yi amuñu cër ci xam-xam c'est c'est juste pour wax ne affaire bi dafa leer nañ wuduuxul xamari xanaa man nañ ko ko wax <laughs> weeru xamaru badr boo xam ne amul benn niyaal weeru euh, badar bu leer nañ boo xamante ne quatorzième quinzième jour bu leer nañ amul lees ci laam laamee xanaa euh, mën nañu ko wax lool te bon bu jëp tëj nag bon <laughs> mooy euh, bon hadith bi tamit da gis li nga xamante ne nii mooy day jàngale tamit dal ci julli voilà bu yenn saa sa ne uskunu fi salaa mooy adamu bari ay ay xarakaat di julli fu lu neex nga yëngatu def ñii bouge fii non il faut al al xaashi'un al xushu' ak al xudu' xushu' ci xol bi xudu' ci cël loolu lépp daa war a ànd moo tax yonent bay saa saa alhamdulillah ne uskunu fi salaa kon loolu tamit day wane ne euh, euh, nekk alhamdulillah di di di di yëngatu lu bari ay yëngatu yu bari yoo xamante ne ci biir julli ji alhamdulilah julli ji laaju ko loolu it day nekk loo xamante ne lu ñuy yoonalul la ci julli voilà loolu moom kenn yoonalu ko ñu julli moo tax eh, yonent bàyyi saa saa na uskunu fi salaa manoo di julli képp ku la gis yow fu sore xool du xam ne yow da ngay julleen déet voilà ndax yaa ngi bougé xesenu fii xaqatu fii de kàddu yooyu ngay génne day yàq sa julli ji ah non loolu la nga yàq sa julli parce yaa ngi ciy dugal yaa saa sal waxoon na julli laa yaslu fi kalaamu kalaamu euh, naas aw kamaa la waxoon kaw kaw ba wala Seydina Muawiya as-Sulami ah ne ko woon euh, yow euh, lii julli la waaw laa yaslu fi kalaamu naas voilà yéewalu ci waxu nit ñi